ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Xaybar muy xare boobu yonent bi aleyhi salaatu dem xare ji contre yahuuda Xaybara ci jotaay bi ñu génn gisoon nañu agsi woon nañu fi nga xamante ne nii ah mooy gisoon nañ bu yàgg na xare bi jeex na aleyhi salaatu wassalaam daldi woon séddale màng màng mi ak ci prisonniers yeeg yooyu waaye ci jataay biy weesu ginoon nañu gis xabaar bi nga xamante ne xabaaru xaybar naka la agse ci waa makkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman hum wa hum qurayshun muy waa quraysh ci nettali seydina alxajjaaj ibn ilaat assulami thumma albahziyu radiyallahu taala anhu wa ardaa gisoon nañu tamit qissatu seydatu safiya àggale woon nañu ko bint xuyayin ibn axtab nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme li seydina anas wax ne canam fa ja'ala sadaqaha itqaha sadaqaha libéré gi ko yonent mi alayhi salaatu wasalaam libéré moo doon canam lool moo doon canam ci la ko denc moom alayhi salaatu ndax ginnaaw bi ñu gisee ne seydina dixyatu bn xalifa alkalbiyu radiallahu taala anhu moo ko moomoon moo ko jëloon waaye ci waxu saxaaba boobu ñëw ne ko sey aa ah, jox nga dixya ki nga xam ne mooy seen doomi sang gisuma mu yéwén lu dul pour yow aleyhi salaatu wassalaam mu woolu ko ne ko jëlal keneen te nga bàyyi fi kii waaye comme que saydatu safiya bint xuyay kaana abuhu rasal kufri wal jawri bi xaybara wa fi bani nadir qabla xaybar wa abuhu wa xuyay ibn axtab alladi qaala fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maa qaal wa faala maa faal waaye comme que moom doomu la tête des kuffaaru Quraysh Xaybar la woon muy Huyay ibn Akhtab moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam na ci yenn riwaaye keroog bi nga xam ne ci la denc seydatu Safiya bint Huyay radiyallahu doon na ko jéem a expliquer ne ko sa baay boo gisee ñu rey ko mooy daanaka dégg ma loolu warulaa ump lim ma wax daanaka wax na waxati def defati kontr man loolu nag saxaaba yi radiyallahu dañ ne woon a yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yi ñenn ci ñoom wóoluwuñ woon sayyidatu Safiya radiyallahu taala anha ndax dañ ne wóorul ndax ndaw soo xamante ni ñun ñoo rey sa baay ñun jullit ñi génne seen waa dëkk seen seen waa ñoñ bañ newee Médina ca Banu Nadir ñu exilé leen baayam bokkoon ci mu dem Xaybar di dajale kuffaaru Qurayshi yi ak ñeneen ñi alliés yi ngir dal ci yonent mi alayhi salaatu salaam ba niñ koy faate moom Huyayy ibn Akhtab ñu teg ci ñu ñëw fekk leen fi nga xam ne fa la ñu leen exilé muy Xaybar ñu ñëw boom leen ba pare ray ki nga xam ne moo jëkkëram di Kinaana ibn Rabi' ibn Abil Huqayq ñu am ci saxaaba yi radiyallahu ñu ne ndaw soosu yonent bi alayhi salaatu wassalaam denc ko mu wéet moom c'est pas sûr ndax loolu ku nekk danga naan kii il va tout elle va tout pour jël revanche am ngir fayul baayam jëkkëram ak mbay mbokkam fexeray yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax keroog xam nga wax nañ la ci riwa ci euh, euh, jataay biy weesu ci riwaaya seydina anas ibn malikir radiallahu taala anhu wa ardaa bi nekk ci saxiix yi comme ni ñu gise woon taxrij yi kën a yonent paase na ñetti fan foo fële ci biti xaybar tuuti ngir daldi di céetal ak ki nga xam ne mooy seydatu Safiya bint Huyay radiyallahu ta'ala wa ardaaha waaye keroog bi nga xamante ne ci lay céetal imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi mu nañu bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi nekk ak moom ci guddi gi mu ne wa baata abu ayyuba mutawashshihan sayfahu yaxrusu rasul allah sallallahu alayhi wa sallam wa yutiifu bilqubba hatta asbax mu ne ku mel ni seydina abu ayyubin al-ansaari wa qad dakarnaahu fi tarjamati eh, eh, eh, seydina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu muy seydina abu ayyub al ansaar yu jiitu woon nañu def tarjamaam tudd nañ ko bi ñuy def rek tarjama biographie Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu wa ardaa bi daloon këram bi nga xam ne ci la ñëw madinatul munawwar ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu daal jël jaaseem moom Seydina Abu Ayyub al-Ansaari radiyallahu anhu yaxrusu bi di garder yonent bi alayhi salaatu wasallam di xaar ba dégg benn kii rek bu suspect ngir mën a défendre yonent bi alayhi salaatu wasallam moo tax mu ne wa yutiifu bil qubba qubba biñ defaroon foofu noonu muy tànt bi moom Seydina Abu Ayyub mu koy wër noonu la def mu ne xatta asbaxa ba ni fajar di jote guddi gi yépp noonu la ko def allah allah mu ne fa lamma raa rasulullahi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam daal di gis Seydina Abu Ayyub mu ngi armé wu jusqu'aux dents di wër tànt bi rek xam nga lu mel ni am na saxaaba buñ mësoon a gis mu ko doon def fa kriish yaa ngi fàttale ko Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas xaalu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa anhu wa ardaa keroog bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu ñuy door a ñëw madinatul munawwara mu newoon période d'insécurité total li anna qurayshan ndax waa quraysh dañ doon tëkku yonent bi alayhi salaatu salaam comme ni ñu ko gise woon. dégg nañ la Abu Jahlin doon wax banaan dinañ leen fekk ca fa fii uqri daarihim fa seen biir fa ñu laqatu ji fa ñu daw làqu muy Medina Yasrib dinañ leen fa fekk loqar ci leen dal di leen massacrer ñoom jullit ñi di leen menacer nga xam ne kuy nelaw sax benn nopp ngay teg mel ni ku toog ci nen nelaw yi neexatut ndax waa Quraysh même bu dee jóge jullit ñu jóge nañ Makka waaye waa Quraysh nee nañ leen dinañ leen fekk Medina daal di leen rey te kuffaaru Quraysh ni ils étaient de tout te jaraloon na leen ko jaral na leen yónni ay serial killer daal leen lâcher ci ci ci ci désert u Médina bi désert ñu dem Médina di liquider nit ñi par kenn kenn seydina rasulillah sallallahu alayhi wasallam comme ni ko sayyidat Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa nettale mu ne ñu tëdd moog yonent bi alayhi salaatu salaam nekk seen néeg nee na mu jekki dégg ay jaas yi bi guddi jotee fekk yonent bi alayhi salaatu salaam naan ak a neexoon kenn ci saxaaba yi ra sama saxaaba yi daal di may garder daal di ñuy gardeel garde ñu euh, monter garde ba fajar jot nee na ni mu ko waxee rek ci lañ dégg ay jaas yuy yëngatu ci ci ci ginnaaw tànt bi ci ginnaaw néeg bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne man ne ne ne ne ne ne kokkana mu ne ko Sa'd ibn Malik Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne ko man la Sa'd Abi Waqqas mu ne ko loo def mu ne ko damaa ñëw ngir garder la jusqu'à la jusqu'au petit matin Allahu akbar yonent bi alayhi salaatu salaam ñaanal ko sayyidatuna Aïsha nee keroog yonent bi alayhi salaam dafa nelaw jusqu'à xatta nafax ba ni muy xarane muy dégg xaran yi loo kon saxaaba yàgg nañu def loolu après bi wallahu ya'simuka minan naasi wàccee yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di libérer ñépp ñu ko doon garder mooy buur yàlla léegi moo lay fegal moo lay protéger minan ci kàccoor tey ci nit ñi léegi mooy buur yàlla ya'simuka minan naas lu mel noonu la Seydina Abu Ayyub def kon guddi gi yépp yonent mi aleyhi salaatu nekk ak Sayyidatu Safiya muy wër tànt bi yor jaaseem mu ne fa lam noonu la def xatta asbaxa ni ba ni muy xëy ba fajar jot mu ne fa lamma raa rasulullah te en plus beneen danger daf ci am mooy ñu ngi Xaybar ba léegi sorewuñ fii lañu ne juif yi sawaay te ñoom seeni mbokk yi newoon seen mbokk juif yi newoon fadak yi même bu dee joxe nañ def nañu genre accord mooy ne wala yamanu ñoom ñoom seenu seenu pexe bu ko kenn wóolu seen mbokk yi nekk fii ummul qura sorewuñu ñoo ñépp te manoon na ñu échappé fii sànneeku ci àll bi di xaar occasion ngir daal di liquider yonent bi alayhi salaam rey ku ñu mën a rey ci jullit ñi kon Seydina Abu Ayyub al Ansaari radiyallahu taala anhu noonu la guddi gi yépp noonu la doon garder yeewoo mu ne fa lamma ra'a Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam makaana bi nga xam ne ci la yonent mi gis ko fi mu nekk di wër tant bi xaala mu ne ko maalaka ya Aba Ayyub yonent mi ne ko maalaka ana lan moo la dal yow Abu Ayyub lan moo doon sa mbir ba nga taxaw nii di wër nii tànt bi qaala mu ne ko xiftu alayka min hadhihi almar'a wa kaanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha wa kaanat hadithata ahdin bi kufr fa xiftuha alayka Allah mu ne ko kon yow Abu Ayyub looy def fii mu ne ko xiftuka xiftu alayka min hadhihi al dama la tiital dama la ragalal ci ndaw sii nii nga denc ndaw sii nii sa soxna sii ngay céetal moom laa la moom wóoluwul ci yow ndax kat yonent mi aleyhi salaatu salaam moom mii ndaw sii xat xatalta abaha yow yaa faat baayam mooy ñun jullit ñu ñoo baayam di Huyayy ibn Akhtab al-mal'un alayhi min Allah ma zawjaha yow yaa faat gi nga xam ne mooy jëkkëram keroog rek lañ fi dóor doxam fii ci Xaybar bi muy bañ ne gisul gisul alal ji ba nga ne ko waa léegi bu ñoo gisee luñ lay def dañ lay dañ lay rey mu ne waaw muy Kinaana ibn Rabi' ibn Abi al keroog lañu dóor baatam barki dem boo jaay yaa cor baatam ñun ñoo ko rey wa qawmaha ñoñam ñi ñi fi dee ñépp ak cab ñoo ñépp ñun ñoo leen rey kon nag kooku wóoluwuma ko ci yow en plus wa kaanat xadisata ahdin bi kuf moom bi mu tuubee yàggul ab ab tuubeen la léegi la tuub bi mu tuubee yàggul matul quelques jour la def mu ne nag lool lii yépp moo tax fa xiftuha aleyk ma ragal nag ah wóoluwuma ko ci bàyyi koog yow moom yéen ñaar kese imaam ibn Ishaq ne fa zaamu nee nañu de am na mooy sëriñ si nee nañ ñu ko nettali anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala kana salaatu wasalaam dane allahumma ihfaz aba ayyuba kama baata yahfazuni allah yonent bi salaatu wasalaam ñu ne mu ne nee moom imaam ibn Ishaq kana sëriñ si de nee këne nee nañ yonent bi alayhi salaatu salaam da koo ñaanal keroog bi mu ko waxee lii tamu mu fanaane def lii mu ne allahumma ebuur yàlla ihfaz aba ayyuba yàlla na nga préserver wattu ki nga xam ne mooy abu ayyub mii al ansaar ni nga xam ne baata ci la passé toute la nuit xeful benn yoon yahfazu nii ngir di ma garder yal na nga ko garder wattu ay mbiram comme ni ma wattoo tey laa laa ja'alana allahu mimman yahfazu mimman yahfazuhu allah yal nañu buur yàlla boole ci ñi muy garder saytu seeni mbir xam nga lu mel nii la la ñaanaloon ñaanaloon na ko kan keneen seydna abu qataada alxaaris ibn rib'i al ansaari radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne ci lañ jóge tabu yonent bi alayhi nekk ci kaw géléem gi gëmmeentu di nelaw ndax dañoo dox dox dox dox dox dox bu metti guddi jot ñuy dox yonent bi alayhi salaatu salaam arrêté wuñ ñuy dox di dox ba yonent bi alayhi ci boppam gëmmeentu di nelaw ci kaw géléem gi Seydina Abu Qataada nee na ma daal di koy jege si bu demee bay mooy nelaw bay waaj a daanu ci gëléem gi ma gaaw puus ko mu xaw a mu xaw a jekk toogaat correctement bu doxaatee doxaat gëléem gi doxaat ba muy waaj a daanuwaat mu puusaat ko mu mu xaw a kiiwaat toogaat correctement nee na mu koy def di ko def di ko def ba yonent bi aleyhi salaatu salaam benn bi boobu moom mu nar a dem nag bay daanu effectivement ma kii ko mu yeew ne ma mais depuis kañ nga commencé di ma def lii di ma di ma protéger ci may waaja a daanu saa bu may waaj a daanu mu wax ko depuis kañ nga ko mu ne ko xafidaka allah kama xafidta nabiyya allahu akbar yal na la buur yàlla protéger yal na la buur yàlla wattu comme ni nga wattoo yonentam alayhi salatu wassalaam loolu la ñaanal ki nga xam ne mooy sayyidina abu ayyub al ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah kon loolu noonu ci kon saxaaba yi gis nga même malgré loolu dañ ne woon ho sayyidatu Safiya mii au début wóorul ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam le fait que ay mbokkam ah c'est pas kon nag nañ ko garder Seydina Abu Ayyub loolu la doon def ba léegi ci xew-xew yi nga xam ne ñoo xew Xaybar keroog laata yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di kite foofu di dem ci yeneeni di di di dem ci yeneeni mbir <coughs> alhamdulillah mooy li nga xamante ne ni moom la imaam ibn Isxaaq ak ñu bari solo nañu ñu bari daldi nañu koy solo nga xamante ne nii xabaar bu yéeme la bu yéemee yéemee yéemee yéeme bu xew keroog foofu la ci ci Xaybar ah subhaanallah muy xabaar bu doy waar boo xamante ne ni imaam al Buxaari ak imaam Muslim ibnul Xajjaaj nañ koy solo jële ko ci Seydina Anas ibn Malik dañuy def taxriij bi ba pare naka noon seen sëriñ ñoom ñaari ñépp di imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi daal dina koy solo boroom ngir ak imaam Ibn Sa'd ak imaam Abu Nu'aym al-Asbahani an ibni Abbas ñu jëla ko Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa Daarimi na noon imaam ad-Daarimi daal dina koy solo lii ñuy bëgg a nettali ak imaam al-Bayhaqi ñoom ñaar ñépp ñu ngi ko jële ci Seydina Jaabir ibn Abdillah na ko noon imaam al-Bayhaqi solo na ko ci beneen sanad boo xam ne bu saxiix la mu jële ko ci Seydina Abdurrahmaan ibn Ka'b ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhuma waaye na ko noonu imaamu tabaraani daal dina koy solo jële ko ci abdurrahman ibn kaab mu jële ko ci mu jële ko ci kaab ibn malik waaye imaam al bazaar na ko noon abu bakrin al imaam abu abdillah al haakim an rahmatullah alayhima solo nañ ko na abu nu'aym daal dina koy solo moom xam nga bu njëkk bi ci Seydina Abdullah ibn Abbas la mais bii moom Abu Nu'aym ak soloo ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri ta'ala anil jami' waaye imaam al-Bayhaqi rahmatullahi daal dina koy soloo ci xadiisu Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anil jami' waaye imaam al soloo na ko ci beneen càllale boo xam ne mursal ndax ci imaam ibn Shihab la yem az-Zuhri rahmatullah aley léegi ñii nii ñépp lan lañu nettali loolu lañuy gis ni inshaa allahu taala muy nettali bu yéeme te mooy dernier nette yi nga xam ne bi nga xam ne moom lañuy gis foofale ci Xaybar laata yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di fa jóge nag di dem ci yeneeni yeneeni xew-xew bu ñu commencé ci li nga xamante ne moom la imaam al buxaari raxmatullah alayhi daldi solo ci kitaabul maghazi boo fa demee solo na ko tamit lu bari ci yeneeni kii ci euh, saxiix bi moom seydina imaam muhammad ibn ismaayil al buxaari raxmatullaahi alayhi mu daldi koy jële ci seydina sayyidatina aisha radiyallahu ta'ala anha waaye jële na ko tamit seydna abu hurayra ndax imaam al buxaari dane xaddathana abdullah ibnu yuusuf ta sëriñam bu mag boobu nekkoon taalibe imaam maalik qaala mu ne xaddathana allaytu di allaytu waxoon nañ ne allaytu buñ ko waxee jooyal ko mooy allaytu ibn sa'd nekkoon aalimu misra boroom xam-xamu misra qaala mu ne xaddathana sa'idun mu ne gi nañu sa'id an abi hurayrata muy seydina mu jële seydina Abu Hurayra Sa'id bi mooy ban Sa'id al-Maqburi yoo voilà al-Maqburi moom la de lool la mooy al-Maqburi mais pas sa euh, Abu Sa'id kele euh, Sa'd ibn Abi Waqqas non maanaam Sa'd ibn Abi Waqqas kii ma o temps yi rek moom laa bëggoon wax fàttewaat ko Sa'id ibn al-Musayyib kook Sa'id la mais kii sa muy Sa'id Saïd du Saïd ibn al-Musayyib ah, Saïd al-Maqburi la moom moo ko jëlee ci kan ci Seydina Abu Hurayra pas Saïd pas Saïd ibn al-Musayyib mu ne kon al-Layth mu ne haddathanii nettali nañu Saïd mooy ah, huwa al-Maqburi rahmatullah alayhi an Abi Hurayra mu jëlee ci Seydina Abu Hurayra annahu qaala kaana moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na lamma futihat Xaybaru uhdiyat li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam shaatun fiiha summun mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam daal di ubbi xaybar dañu ko faa dañu ko faa lan dañu ko faa jox kado euh, ban kado euh, gàtt boo xamante ne nii dañ koo posone waaw posone ko koy posone gàtt bi daal di ko jox yonent bi alayhi salaatu salaam imaam al Buxaari yi loolu la ko solo muy ci lu gàtt ñoom imaam ibn Isaaq ñoom wax naa la imaam al Waaqidi it ñoom it soloo nañ ko ñoom imaam ibn Sa'd rahmatullah alayhi moom dane ah, imaam ibn Isaaq wala nañ jël euh, riwaaya bu bu rafet bu Seydina imaam Ahmad euh, ndax imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi moom da koo soloo waaye euh, sanadam sanadam imaam Ibn Isxaaq mooy mooy dafa am inqitaa voilà mooy dafa am inqitaa la am moom imaam ibn Isxaaq kanta imaam Ahmad nañ jël bu imaam Ahmad ba imaam Ahmad mu ne haddasanaa Hajjaajun qaala haddasanaa haddasanaa Laysun gis nga mooy Lays même càllale bi la bu imaam al-Buxaari euh, mooy à partir de Lays imaam Lays an Sa'iid ibn Abi Sa'iid ah, Sa'iid ibn Abi Sa'iid bi mooy la même mooy le même al-Maqburi voilà mooy Sa'id ibn Sa'id al-Maqburi an Abi Hurayrata mu jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne lamma futihat Xaybar mu ne bi nga xam ne ci lañu ubbi Xaybar uhdiyat linnabii sallallahu alayhi wa sallama shaatun fiiha summun dañ jox kado ndax doon sarax la yonent moo tax am na ci riwaay yoo xam ne dane ki ko jox ki posone xar mi xar mi mu ko misuweel dafa laajte dafa jël précaution mu bañ a nekk mu bañ ko nekk ne ko sarax la ndax bu nee sarax la du ko lekk ñu ne kado la kon ñu jox ko kado moom alayhi salaatu wassalaam ci xar moo xam ne dañu ko dañu ko gu ñu defar ba mu baax mais daal di ci def tooke poson ba mu fees del rawatina ci partie yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam gënoon a bëgg muy côté mbagg yeeg yooyu loolu la début léegi dañuy boole léegi kon nañ jàpp foofu ci riwaay imaam ibn imaam ahmad ñu del riwaay imaam ibn Isaaq mu ne mu ne fa lammat ma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahdat lahu zaynabu bintu alxaaris imraatu sallaam ibn mishkamin shaatan musliya wa qad sa'alat ayyu 'udwin min min ash-shaati ahabbu ila ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom imaam ibn isxaaq moom bu dee riwaayam imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi isma ila ma yaquluhu sayyidu uh, uh, imaamu al ahlu siyar wal maghaazi imaamu ibn isxaaq rahmatullahi alayhi wa nabi mu ne fa lamma tma'anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu wa salaam ubbi Xaybar ba séddale affaire yi màng bi ba yooyu ba dal dal nga xam ne fii moom amatul risque xeex mu ne ahdat lahu zeynabu bintul xaarisi imraatu salaam ibn mishkamin shaatan masliya mu ne ci la ko joxe daal di koy jox kado fii nag dafa tudd turu kan la mu ne ki ki ko jox kado mooy zeynab la tuddoon di doomi alxaaris nekkoon kan soxnaay Sallaam ibn Mishkam moom it ci kàccoor yañ jële woon Banu Nadir ñu daal di dem fi nga xam ne mooy Xaybar Sallaam ibn Mishkam nga xam ne bokkoon na ca doon ànd ak Huyay ibn Akhtab demoon ca waa Makka di leen di leen ba ba créé woon li nga xam ne mooy ghazwat Uhud moom mii muy Sallaam ibn Mishkam al-Yahudi alayhi la'natullah moom nag doomam joo xamante ni Zaynab kii doog soxnaam bu tuddoon jabaram bi tuddoon na bintal Xaaris nga xam ne temps yi fekk na Sallaam ibn Mishkam rey nañ ko dundatul Xaybar fekkewu ko moom faat nañ ko bu yàgg léegi euh, léegi nag jabaram nag bëgg jël revanche ci li yonent bi alei saatu salaam li jullit ñi def juif yi depuis boobu ba léegi mu daal di jox cadeau yonent bi alei saatu salaam ab am xar mu ñu mis wi mu daldi laaj mu jël précaution ndaw si laaj dafa laaj ana ban partie ci xar la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gën bëgg ñu ne ko mooy mbagg mi fa aktharat fiha min as-summi thumma sammat sa'ira ash-shaati thumma ja'at biha nee na mu daldi ciy sotti poson bi sotti ko ci sotti ko ci surtout fi nga xam ne mooy mbagg mi bërëb boobu odu boobu nga xam ne cër boobu ñu ne ko moom la yonent bi alayhi salaatu salaam gën a bëgg ci xar mu def ci presque laa totalité li nga xamante ne nii mooy euh, euh, mooy poson bi na ko noonu mu daal di jël li des ci ci kii bi yépp daal ciy def poson bi nag li des ci leneen lépp mu def ko ci wax imaam Abu Dawud as-Sijistani yu rahmatullah alayhi bokk na ci ñu solo lii voilà léegi bu ñëwaatee ci euh, riwaay Seydina imaam Ahmad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi mu ne bi nga xamante ne ci lañ ko yonent mi saa saam ci lañ ko jox kon xar moom nga xam ne dañu ko bu ñu miswi la waaye def ci poson ah, wala nañ nañ kii euh, euh, nañ jël yeneen riwaay ndax riwaay imaam Ahmad bi dafa xaw am lu mu sute mooy dafa dafa tënk affaire bi léegi nañ ñëw ci beneen après door ñëw ci li nga xamante ni moom la moom la indi ndax euh, bu am solo la bu bu am solo riwaayam moom Seydina imaamu Ahmad ibn Hanbal radiyallahu taala anhu wa arda nee na kon ñu jël ban riwaaya muy bi nekk saxiixayni beneen am nga bu imaam mu sax imaam Buxaari bi ñu wax léegi bu saxiixayni muy Seydina Anas mu ne anna imra'atan yahuudiyya atat rasuulallah bi shaatin masmuuma fa akala minha fa ji'a biha ila rasulillah sallallahu alayhi wa mu ne dafa am benn jigéen boo xam ne juive la moo jël daal di jox indil yonent bi alayhi salaatu foofu la ci Xaybar xar moo xam ne dañu ko mis wi mais bu ñu def poson bu ñu posone nee na yonent mi alayhi salaatu salaam daal di ciy lekk voilà moo tax mu am ci yenn riwaay mu ne fa intahasa min yonent mi alayhi salaatu salaam dañ koo teg moom fekk mu àndoon ak mooy doomu al Bara ibn bi Bishr ibn al moom la àndaloon ñoom ñaar yonent mi alayhi salaatu wassalaam bi ñu tegee mu daldi jël ci yàpp wi sex Bishr daldi sex Bishr ibn al-Bara comme nim nee ci riwaay imaam Abu Dawud bi mu ne fa mu daldi sex léegi euh, yonent fekk moom mu mu wann yonent ma ne saar saar am na lum ci wann ba pare mu ne mu ne mu ne téyelal téyel sa loxo mu ne kon ndax ah, lii ma yor nee na ma bu yàpp wi mooy partie bi mu yor ci yàpp wi nee na moom wax na ma ne dañ koo posone moom ci boppam moo ne ma dañ maa posone voilà kanta al bara eh, Bishr ibn bara moom jot na cee lekk jot na cee lekk a ah, moom jot na cee lekk am na ci yeneen riwaayu ñu bari lañu woon ñu doon lekk yonent mi aleyhi salaatu salaam ne leen inta ne leen téye leen waaye li gën dëgër mooy moom Bishr ibn al la woon muy doomu al-Bara ibn Azib gisoon nañ ko bi ñuy gis euh, bi ñi nga xam ne ci la def euh, euh, tarjama Seydina baayam di al-Bara ibn Azib kantaay maam ibn Isxaaq dane fa lamma wada'ata bayna yadayhi bi ndaw si ñëwee daal di jël xar mi teg ko ci kanam yonent mi alayhi salaatu wa salaam tanaawala dhiraa dafa jël li nga xam ne mooy parti boobu ñu waxoon ne moom la gënoon a bëgg ci ci ci ci ci xar daldi falaakaha fal falaaka minha mudratan falam yusirha imam ibn Ishaq rahmatullah alayhi mu ne yonent ma ne saab-saab daldi ci xam waaye jotu koo wan mais wan mooy jotu ko àggale mais am na riwaay yoo xam ne dañ ne jot comme ni ñu gis sànq bu imam al Bukhari bu imam Muslim bi ak imam al Bukhari mu ne lekk na ci léegi bi mu demee noonu mu ne wa maahu imaam al eh, ibn Isa mu ne wa maahu Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur mu ngi doon moo moom ak Bishr ibn al-Bara radiyallahu an eh, radiyallahu anhuma di al-Bara ibn Ma'rur doomam ji al Bishr ñoom ñaar ñoo doon lekk mu ne qad axada minha kama axada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa amma Bishr fa asaghaha kanta Bishr moom daal lekk li nga xam ne moom la yoroon lim jotoon a xàmp lekk na ko mu ne wa amma rasulullah sallallahu li mu jot a lekk li mu jot a xàmp fa lafadaha mu daal di koy yàbb thumma qaala mu ne inna hadha al azma yuxbiruni annahu masmuum mu ne yàpp wii ma yor yàpp wii ma téye mu ngi may xabaari këne dañ ko posone thumma daa biha ginnaaw gi nag mu daldi woo ndaw si ci boppam ne ko maa xamaliki maa xamalaki ala hada mu ne ko la yóbbe ci lii nga def lii ba posone yàpp yi ma jox ndaw si ne ko balagta min qawmi ma lam yaxfa aley fa qultu in kaana kadaaban istaraxtu istaraxtu min wa in kaana nabiyan fa sa nee na mu ne ndaw si lan moo la yóbbe ci lii ngay posone li nga xam ne mooy yàpp yu ma jox mu ne ko balagta min qawmi ma lam yaxfa aleyk mu ne ko jottali nga teg nga samay ñoñ li nga xamante ne nii yóbbu nga leen ci ay tumurankeeg defet ak coono boo leen teg loo xam ne nëbbu la nëbbu la yow yonent yow yow mii di wax ak man léegi nag man maa jël yàpp wi daldi di koy posone ma ne bu dee ne yonent nga bu dee ne yow dangay woote rek te doo dara ab buur kese nga comme buur yi ma daldi di noppale ko ci yow boo ko lekkee nga faatu ma ne nag bu dee yonent nga nag bu boobaa leer na ma ne dina la yàpp yi ci boppam dina la ko wax waaw léegi nag kon loolu la imaam ibn euh, riwaaya imaam euh, imaam Ahmad ibn Hanbal bi côté bii la ñëwul ñëwuloon moom dane bi nga xamante ni nii ci la kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam biñ ko joxee yàpp woo nga xam ne gàtt boobu nga xam ne dañ koo posone mu ne fa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy kon gis nañ li ci xew mooy dafa newoon ak al Bishr ibn al Bara ibn Ma'rur ñoom ñaar ñoo xàmpandoo ñoo xam Seydina Bishr moom yonent ma saa saam réellement am na lu ci jàll am na lu ci jàll waaye lenn li da koo yàbbi kantaal Bishr dafa lekk li mu lekk radiyallahu an yonent ma alei salaam daal di ne kon téyel ndax yàpp wi nee na ma dañ koo posone léegi mu ne ci riwaay imaam ibn eh, Ahmad ibn Hanbal bi ci musnad bi rahmatullah alayhi ci sanad bu wér comme ni ñu ko gisee mu ne lamma mu ne yonent bi alei satu salaam daal di digle ne ijma'u li man kaana hahuna min al yahud yonent bi alei satu salaam daal di wax saxaaba yi radiyallahu anhu dajaleel leen ma tangeen woowal ma rassembler leen ma ñi fi nekk fii yépp ci alentour yi ci yahuud yi ñi ñu jàpp ñoom ñépp indil leen ma fii ñoom ñépp indil leen ma mu ne fa jumi'u lahu xam nga jëloon na accord ak ñoom que ne yéen léegi E, e, dama leen di bàyyi Xaybar du ma leen génne ñu daal di ngeen di bay bu ngeen bu bi ñu ngeen jël cinquante ñu jël cinquante waaw léegi moo tax bii lii xewee mu ne dajaleel leen ma juif yi nekk fii yépp woowal ma leen ñoom ñépp ñu woo leen fa jumeoo la mu ne fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen inni saa'ilukum an shay'in fa hal antum saadiqiyan mu ne juif yi da man daa lu ma leen di laaj est-ce que ma dëggal di ngeen ma tontu ci dëgg ci li ma leen bëgg a laaj ñu ne ko naam ya abal qaasim sallallahu alayhi wa ñu ne ko ah kay yow abal qaasim ah kay abal qaasim moo doon dàkkantalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah dinañ la dëggal ci li ñuy laaj laaj ñu mu ne fa qaala lahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man abukum yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen dama leen di laaj kan mooy seen baay yéen kan mooy seen baay xaalu ñu ne ko abuna fulaan suñu baay mooy diw diw mooy suñu baay ñun juif yi yépp ci moom lañu cosaanoo ci moom lañu jóg fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen kadabtum bal abukum fulaan ne leen wax ngeen lu wuteeg dëgg li am ba de seen baay mooy diw ki ngeen wax doom du seen baay première narango jàppal kadabtum wax ngeen lu wuteeg réalité bi bal li am ba des abukum seen baay fulaan mooy di wute nag ki ngeen wax première narango jàppal kàcc numéro un min yahuda xaalu ñu ne ko sadaqta wa barart ñu ne ko wax nga dëgg te te te jubal nga rafetal nga li nga wax noon la ñun ñoo juum waaye du juum du juum fa qaala mu laaj leen mu ne waat leen moom alayhi salaatu wassalaam hal antum saadiqi an shay'in in sa'altukum an ne leen dama leen di laaj beneen laaj ndax di ngeen ma dëggal bu ma leen laajee ci beneen mbir ndax di ngeen ma dëggal tontu ma dëgg te wax ma dëgg tontu ma dëgg qaalu ñu ne ko naam ya abal qaasim kay yow abal qaasim sallallahu alayhi wa sallam wa in kadabnaaka arafta kadimana kama araftahu fi abina ñu ne ko ndax naan dinañ la dëggal ndax buñ la waxee lu wuteeg loolu liy dëgg diñ ko xam comme ni comme ni nga xam ne noonu lañ la waxee lu dul noonu léegi ci kan mooy suñu bàyyi nga xam ko allahu akbar xoolal yo moo tax sànq du njuumte ak kàcc la woon reconnaître nañ ko kama kada arafta kadibana kama araftahu fi abina di nga xam ne li ñu wax du dëgg dafa wuteeg dëgg comme ni nga ko xamee ci suñu baay mi ñu laaj léegi fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme que jox ngeen ma lool na ngeen di ngeen ma dëggal man ahlu naar ana ñan ñooy waa safara fa qaalu ñu ne yonente mi alayhi salaam nakunu fiha yasiran thumma taxlufuuna fiha ñu ne euh, waa safara de ñun moom dinañ dugg safara mais euh, tuuti lañ fay def ah, du ñu fa yàgg dañuy dugg safara yow mal xiyam ñun juif yi dinañ dugg safara mais kamam même ñu fa yàgg après dañuy génn yéen nag yéen ñu fay wuutu yéen nekk suñu remplaçant ilal abadi yéen a fay des nag mujj jógi yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne fa qaala lahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam wallahi laa naxlufukum fiha abada yenente mi aleyi salaatu salaam ne wat naa ci yàlla ne ñun jullit ñi duñ leen wutu safara ba faw li ngeen wax amul kon ñaareelu kàcca goog min yahuda mu laaj leen beneen laaj summa qaala lahum ginnaaw gi mu topp laajaat leen beneen laaj ne leen hal antum saadiqiya an shay'in sa'altukum mu ne leen troisième fois ndax di ngeen ma dëggal ñaari xam naa li ngeen di wax amul antum ci ñetteel bi ndax yéen saadiqiya da ngeen may dëggal an shay'in ci mbir sa'altukum bi nga xam ne moom laa leen bëgg a laaj fa ñu ne naam ya abal qaasimi aha kay yow bàyyi ki nga xam ne mooy alqaasim rad alayhi salatu wassalaam fa qaala mu ne yenent mi alei saatu salaam neen hal ja'altum fi hadhihi ash-shati hal ja'altum fi hadhihi shaati summa ne ndax dangeen a def ci gàtt gi nii ma tiim nii ndax dangeen cee def poson qaalu fa qaalu naam ñu ne ko ah kay kon c'était une chose concertée du ndaw si kese ko def waaye kon ñu bari ci ñoom yëgoon nañ ko fa qaalu ñu ne ko naam ah kay qaala mu ne leen maa hamalakum ala dalik waa lan moo leen poussé ci ngeen ngeen ngeen may offrir xar mu ñu michu boo xam ne dangeen ngeen koo posone bam fees lu leen yóbbi ci loolu qaalu ñu ne ko aradna in kunta kaadiban an nastariha mink wa in kunta nabiyyan lam ñu ne ko dañoo boo gisee ñu def lii dañoo bëggoon in kunta kaadiban bu dee ne li ngay li ngay woote na yonent nga doo dëgg du dëgg ah bu ko defee ñu daldi noppale ko ci yow waaw bu dee nag dëgg nga xam nañ ne kon bu dee ne dë yonent dëgg nga du la lor ndax buur yàlla dina la ko xalaat allahu akbar moo tax léegi nag euh, riwaay yépp ci loolu lay wax riwaay yépp que ne loolu lañ wax ndaw si ci boppam lool la wax mais mbokkam yi buñ ñëwee it loolu lañuy ñuy tenir que bu ñu xamoon ne euh, kii dëgg nga se dañ koo def ngir bu dee dëgg nga du la lor waaye bu dee ne du dëgg ñu daal di muslu ci yow waaw léegi ah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam gaa yi ne ko comme ni mu nekk ci saxiixu Seydina saxiixayni ci xadiisu Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu taala anhu mu ne ndaw si bi mu defee lool yonent mi alayhi salaatu laaj ko mu ne ko aradtu li aqtulak boo gisee ma def ko dama laa bëggoon a rey mu ne ko maa kaana allahu li mu ne ko buur yàlla du buur yàlla mooy nekk di la sëmbërtal ci sama kaw yow ba nga may rey léegi nee na saxaaba yi radiyallahu anhum ne ko ne yonent mi alayhi ndax duñu ko rey yonent bi aleyhi salaatu salaam ne laa ne déedéet ne bu ko kenn rey bu ko kenn def dara Allahu akbar léegi bi nga xamante ne kanta mais léegi léegi kon yonent bi aleyhi salaatu ne bu ko kenn rey waaye problème dafa am après problème dafa am après ndax lan ndax al al al al al al Bishr ibn al Bara ibn Ma'rur radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa ardaahuma moom affaire bi da koo mujj jàpp moo tax am ci yenn riwaaya yi dane falam yaqum bishrun min makaanihi hatta aada lawnuhu kat toylasin wa maatalahu waja'ahu hatta kaana laa yatahawwalu hatta yuhawwal Allah nee na kantaa Bishr yonent na saab-saab moom affaire bi ci saase amul effet ci moom bi ko yàbbee te affaire bi am na lu jàll eh, kantaa Bishr eh, eh, ibn al-Bara ibn radiyallahu anhuma moom affaire bi da koo da ci saase moo tax mu ne moom desul ci saase la commencé laa ilaha illa allah yaram wi commencé di changer kat tay la saan commencé di mboq di yor couleur bu jaune allahu akbar kat tay la saan commencé yaram wi di jël di di jaune di jaune mel ni jaune fur jaune foncé commencé xam nga dañuy weex ñoom mais mu commencé di jaune di jël couleur bu jaune moom Seydina yaramu ki nga xam ne mooy al Bishr Bishr ibn al Bara ibn Marur wa maatalahu waja'u mais mettit gi jàpp ko par ndànk-ndànk laa ilah ni la di ko di ko ronger par ndànk-ndànk xatta kaana laa yataxawalu xatta yuxawal mënatul woon bouger pour mu jógee ci bërëb dem ci bërëb dañ koy yëkkati wala di ko kii mais man woon a déplacer boppam Allahu akbar yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Jaabir mu ne moom li ñu wax fax tajama rasulullah yawma idin li mu def moom dafa def xijaama mooy yooyu ñuy def ngir dindi deret yi nga xamante ne deret yu yàqu la mu wax ñu dindil ko ki ko defal mooy mawla bani bayaada te gisoon nañ ko defoon nañ tarjama abu hind radiyallahu taala anhu wa arda mu ngi def nañ tarjama moom moo ko def léegi nag bi nga xam ne nag dem na noonu demee na noonu yonent bi aleyhi salaatu salaam Bishr dafa mujj génn àddina Allahu akbar dafa mujj génn ci loolu léegi nag bi mu génnee àddina nag yonent bi aleyhi salaatu nag ne yonent bi aleyhi salaam nag ne comme que kii rey na te dafa kon mooy ndaw si baaloon nañ ko waxoon nañ gis nañ sànq saxiixay ni Seydina Anas nee na bi mu ñëwee wax lool ne dama laa bëggoon a rey yonent ma lay saab saab ne du buur yàlla moo lay sëmbërtël sama kaw du la bàyyi nga may rey ndaw si dañ koo laaj ne ko ndax ñu rey ko yonent ma lay saab saab ne déedéet waaye bi Bishr gaañoo faatu da ne ah comme que nag léegi moom dafa rey nit am na ku ci faatu kon moom dañ koy faat ñu daal di koy faat moom ndaw soosu kantaa yonent bi aleyhi salaatu wa salaam malgré loolu noonu mu def xijaama gi mais teewul woon affaire bi dafa desoon dafa dafa doon des amoon ay ay dafa bàyyi woon ay traces ci moom waaw Allahu akbar dafa bàyyi woon ay traces ci moom alayhi salaatu wassalaam comme li Seydina Jaabir Seydina Anas ibn Malik wax Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam de gis nga euh, kii boobu noonu mu lekkoon noonu fama ziltu a'rifuha fii lahawaati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne gis nga euh, poson boobu mu lekkoon xaybar ci xar moom deñul ba ni muy génn àddina man Seydina Jaabir ma koy seetlu mbir mi may ci yi nga xamante ne moom alayhi salaatu wassalaam mooy ci ci ci ci euh, kii bi Euh, mooy pale bi mooy pale bi mooy euh, pale buñ pas bi présidentiel mooy gémmiñ gi ci kaw boo ŋaawee ci kaw noonu ngay laal foofu noonu nee na trasu kii effet wu poson bi da ko da da nga ko doon gis walla muy lahaat day tekki tamit yàpp bi nga xam ne mooy génn ci ci kii bi ci put ji danga ko doon gis mu am fa effet ci biir ci biir ci kaw put gi nga gis mu am ci effet allahu akbar nga xam ne mooy nit ki buy muuñ lool di feeñ bu masoon a muuñ da gis ni effet tras yi nga xam ne moom la poson bi bàyyi ci moom des fois loolu da ko doon dalaat voilà da ko doon da ko doon daaneel affaire boobu poson bi des fois mu daaneel ko waaw akbar kon lool ah waaw moo tax imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi imaam ibn Isaaq ba léegi ci effet poson bii nga xam ne moom la ko kan jox ndaw sii di Zeynab ci waxu imaam ibn Isaaq mu ne Zeynab bint al Haaris di nekkoon soxnaay. Euh, salla euh, kii euh, euh, ibn Miksham ibn Mishkam Sallaam ibn Mishkam imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi mu ne gis nga loolu da ko da dafa topp yonent bi aleyhi salaatu dafa topp yonent bi aleyhi salaatu ba ni nga xamante ne ni même bu muy génn àddina mais affaire boobu moo ko dalaata ah, mooy poson bi moo ñëwaat poson bi effet wu poson bi moo na imaam ibn Sa'd mu wa haddathani Marwan ibn Abi Sa'id ibn al-Mu'alla annahu na ma Marwan ibn Uthman ibn Abi di Marwan ibn Abi Sa'id di doomi ku Abi Sa'id ibn al-Mu'alla annahu qaala mu riwaay imaam ibn Isaaq bi bala ñu uh, continuer da ngay gis ne mursal la ndax sëriñam Marwaan ibn Usmaan ibn Abi Sa'id ibn al-Mu'alla du saxaaba mu nettali te moom Marwaan ibn Usmaan imaam Abu Haatim da ne la naka noonu la imaam al-Haafiz ibn wax ca Taqrib ne da'if la waaye xadiis bi am na leneen lu koy appuyer loo xam ne da koy wéral jaar ci yoonu Abdurrahman ibn Abdillah ibn Ka'b ibn Malik an abihi an ummi an ummi Bishrin radiyallahu ta'ala anil jami' naka noonu imaamu Ahmad ibn Hanbal ak imaam al-Hakim daal dinañ koy solo imaam al-Hakim bi mu ko solo ci al-Mustadrak mu ne haaza sahihun ala sharti ash-shaykhayn wa lam yukhrijah imaam ad-Dhahabi mu ne lii de xadiis la bu wér ci shartu ñaari saxi euh, imaamul Buxaari ak saxi imaam Muslim ci la nekk te ñoom ñaar solo wuñu ko te imaam az-Zahabi rahmatullah alayhi daal di dëppook moom ci loolu ne loolu la comme ni mu wax ne xadiis bu wér la te am na luy appuyer loo xam ne day témoin xadiis bi imaam al-Buxaari moo ko solo mu nekk loo xam ne mu'allaqan la nekk fan ci saxiixam moom imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi mu jël ko ci xadiisu sayyidatuna Aïsha bint Siddiq radiyallahu anhuma waaw dinañ ñëw ci waxu sayyidatuna Aïsha boobu léegi nañ ñëw ci bii dëgëral riwaay imaam ibn Isaaq bii ñuy bëgg a imaam ibn Isaaq bu dee ne moom sëriñam bi murs non seulement mursal gis nañ ne imaam Abu Haatim euh, euh, euh, moom nee na Marwan ibn Uthman da'if la te loolu la imaam al-Hafiz ibn Hajar wax ci at-Taqrib kon mooy riwaay imaam ibn Sa'd bi dafa wéradi mais am na yu koy dëgëral comme niñ la wax riwaay imaam Ahmad bi riwaay imaam al-Hakim bi riwaay bi nga xamante ne moom la imaam al-Bukhari solo mu'allaqan mu jële ko ci hadith sayyidatuna Aisha bint Siddiq radiyallahu ta'ala anil jami' kon imaam ibn Sa'd mu ne sëriñam boobu moo ko nettali ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad qaala fi maradihi alladhi tuwuffiya fihi wa daxalat alayhi ummu Bishr bint al-Bara ibn Marur radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne yonent bi alayhi salaatu de dafa wax ci feebaram bi nga xam ne ci la génne àddina mu ne fekk ummu Bishr bint al ibn Marur muy sëru sëru kan Bishr Bishr mi nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu ca ñetteelu at ci Xaybar comme fi ñu nekk nii frère am frère mooy kooku noonu di Bishr dafa am sœur bu tudd Ummu Bishr koo xam ne dañ naan ko mooy frère am Bishr la tudd mais ndaw si moom Ummu Bishr yaayu Bishr la bàyyi tudde di Al-Bara ibn Ma'rur di seen ak Bishr leena muy wax sëru Seydina Bishr moom nga xam ne ñoom ñaar ñoo lekkoon ci poson bi keroog Xaybar moo ko alayhi salaatu wassalaam nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam feebar bi mu génn àddina da doon ba ba fa ba ko sëru doomu Al-Bara ibn di sëru Bishr duggee ñëw seetsi ko dane ko yaa umma Bishr inna hadha la awaanun la awaan inna hadha al awaana wajadtu inqitaa'a abhari min al uklati allati akaltu ma'a akhika bi Khaybar ne ko nag yaa umma Bishr yonent bi alayhi salaatu nekk ci lal bi nga xam ne ci lay génn àddina ndaw si seetsi ko di doomu saxaabaam bu màgg boobu di albara ibn maaruur almaaruufu wallahi mi def lépp Medina alayhi ridwaanullah mu ne ko yow ummu Bishr ne ko inna hadha awaan jamono yii may wax ak yow de wajadtu inqitaa abhuri sama sidit biiraliee sama xol bi moom laa yëg ne mooy dagg nii sama sidit boobu moom laa yëg ne mooy mooy commencer di lâcher di dagg ci lan lan moo waral sama sidit boobu di dagg minal akla allati akaltu maa axiik bi xaybar lekk mu ngi jóge ci loolu ci lekk ga nga xam ne moom laa lekkoon ak yow sa frère bi di Bishr keroog xaybar lañu lekkoon ca kii boobu noonu miss wi boo bële xar moo mële moom mu faatu ca sa saase loolu man sama effet mooy am sama loolu mooy commencé di am effet ci man bay dagg sama sidit gi relier sama sama sama xol bi allahu akbar allahu akbar déglul riwaaya bi seydina imaamul buxaari solo jële ko ci seydatuna aïsha bint siddiq radiyallahu anhuma te ñu wax ko léegi mu nekk loo xam ne muallaq la muallaq waxoon nañ la mooy imaam al Buxaari moom ci moom côtéem jokkaloowul voilà mu ne sayyidatu Aïsha mu ne kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi maradihi alladhi maata fii mu ne yonent salaam da doon wax ci feebaram bi nga xam ne ci la jaare genn àddina moom alayhi salaatu wasalaam yaa naan ko e yow Aïsha azaalu ajidu alama at-ta'aam alladhi akaltuhu bi Khaybar fa hadha awaanu wajadtu inqitaa'a abhuri min dhalika as-sum Allah Allah Sayyidatu Aïsha nee na bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam feebar bi mu génn àddina da ko doon wax ne ko yaa Aïsha yow Sayyidatu Aïsha maa azaalu dañu ma man alayhi salaatu wa salaam ajidu alama at-ta'aam alladhi akaltuhu bi Khaybar depuis ma lekk depuis ma lekk euh, ca lekk ca ca miswi xar moo mën a ñu ñu joxoon xaybar mu ne depuis boobu masumaa deñ man alayhi salaatu wassalaam li yépp mettitu poson boobu waaw moo tax li Seydina Anas ne man masumaa deñ di ko seetlu ci gémmiñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam efewu trasu poson boobu noonu ma koy gis di gis ne lii moom Euh, ma cee xàmmee trace poson boobu nga xamante ne moom la lekkoon keroog Xaybar alayhi salaatu wassalaam mu naan yaa Aïcha yow sayyidatu Aïcha man des di sa boroom kër di sa sang masumaa deñ di yëg mettitu lekk googale nga xam ne lekk naa ko Xaybar ca xar moo mële fa hada awaano depuis boobu maa ngi ko yëg waaye tey nag sama feebar bi mooy appam fii la àppam yem mooy à de cette fois yi dootuma ko yëg ndax ci lay jaari génn àddina allahu akbar allahu akbar mu tegal ko ci ne wajatu inqitaa abhuri min dhalika sumb ndax maa ngi yëg doguk sama sidit boobu di relier sama xol bi maa ngi ko yëg man alayhi salaatu wassalaam buy lu metti mooy nga toog di yëg ni sa sidit bi relier sa xol di di dagge ndax poson boo xam ne bépp nga lekk ko dala doon daaneel moo tax da ko doon daaneel day jekk ma saab-saab affaire bi yëngal ko ñetti at muy traîner ak moom ba ni nga xam ne noonu la génn àddina moom alayhi salaatu wassalaam la sallu ala nabi al muxtaar al muhammad ibn abdillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa qad qatalahu yahuuda moo tax imaam euh, euh, loolu la wax sayyidatu Aïsha ne ko nag wajadtu inqitaa abhuri min dhalika sum yëg naa dogu sama sidit boobu di relier sama xol bi ci li nga xamante ni ni mooy ci ci loolu noonu ci ci ci poson boobu imaam Abu Dawud daal daal na koy solo ci riwaaya imaam ibn euh, boo xam ci imaam Abu Hurayra ci sanad boo xam ne bu wér la imaam ad-Daarimi soloo ko jële ko ci Seydina Abu Salama allahu akbar allahu akbar moo tax imaam Ibn Ishaq daal di ci teg ne looloo tax looloo tax mu ne fa in kaana al-muslimuun la yarawna anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam maata shahiidan ma'a maa akramahu allahu bihi min an-nubuwwa mu ne yonent bi alayhi moo tax jullit ñi ñoom di gis ne que ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam maata shahiidan moom dafa faatu. nekk shahid ak li nga xam ne booleeg li ko buur yàlla daal di daal di teddal teral ci li nga xam ne mooy prophétie bi lool la moo tax gis nga aaya boobu di wax naan di wax juif yi naan ñoom mais mu conjugué non non suñu boroom mu yéeme subhaanallah alxuraan mu yéeme wa taqtuluuna an-nabiyyiina bi ghayril haqq ngeen di rey yonent yi mooy passé conjugué ko au passé ah que ne yéen juif yi ngeen di rey yonent yi bi ghayril haqq mais du ko conjugué au présent continu comme si yonent bi sa salaatu salaam mu ngi nii di leen jàngal alxuraan bi mais yéen a koy rey ndax dina bokk ci prophètes yi ngeen mës a mu nekk mu amaale li nga xam ne mooy nekk shahid moom alayhi salaatu wassalaam kon loolu mooy li nga xam ne moo xew foofu waaye affaire bi ci saase jàpp ko. amul effet ci moom xijaama la def dindi deret ji mais loolu du deñ ndax poson bu duggee ci yaam day day tasaaroo mais nag loolu min mu'jizati alayhi salatu wassalam ñetti ñetti at poson boo xam ne fi gën fees fi mu lekk la feesal poson bi mais teewul trois ans def na ko ngir affaire bi man koo mujj daaneel ba mu jaare ci génn àddina moom alayhi salatu wassalam allahu akbar ndax ko ko lekkoon déggoo aada lawnuhu ka taylisaan ka taylisaan muy Seydina Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur mujjul mën a bouger lu dul ñu koy déplacer allahu akbar te ki ko def mooy Zeynab bint al-Harith imratu Sallaam ibn Mishkam alayhi min allahi ma yastahiqu di soxnaay Sallaam jabaru al euh, Sallaam ibn Mishkam comme loolu mooy li nga xam ne mooy li mujjee xew Xaybar léegi nag alayhi salaatu wassalaam